fi lbaabi alarbaciin wa an asmaa binti abi bakrin as-siddiiqi radiya allahu anhumaa annahaa qaalat qadimat calayya ummi wa hiya mushrikatun fi cahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fastaftaytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qultu qadimat alayya ummi wa hiya raagiba afa asilu ummi qaala na'am silii ummak muttafaqun alayhi wa qawluhaa raagiba ay taami'atun fiimaa 'indii tas'alunii shay'an qiila kaanat ummahaa mina an-nasab wa qiila mina ar-radaa'a wa as-sahiihul awwal kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi muy wax ginnaaw bi nga xam ne ci bunt bi ñu nekk ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy wax fii euh, nga xam ne mooy bunt bi wax di rafetal jëme ci waajur yi tey jokk mbokk ci jotaay bi ñuy génn nag xadis bi nga xam ne moom lañu gisoon moo doon xadiisu yaay ummu salama yaay ummu maymuna yaay maymunatu bintul xaarisi radiyallahu ta'ala anha wa arda moom lañ mujj woon a gis bim ne dafa libéré benn jaam te walam tasta'dini an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam falamma kaana yawmuha alladhi yaduuru alayha fiihi war gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu doon xadis numéro trois cent vingt-quatre tey ñu war a jàll ci xadis numéro trois cent vingt-cinq ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne waan Asma binti Abi Bakr mu ne ñu ngi jële hadis bi na sayyidatu Asma di doomi Abi Bakr as-Siddiqi président wu ñu dëggu radiyallahu anhuma yal na bi gërëm ko moom Asma ak baayam Asma magu sayyidatu Aisha bu jigéen la radiyallahu anha annaha qaalat nee ñoom ñoo bokkoon baay mais bokku ñoon yaay mu ne nee na qadimat dafa dëgmal alayya ci man daal di ñëw ummi sama ndey wahiyata moom kat xaalam mushrikatun mooy ab yéeféer la woon a bokkaalekatu yàlla la mooy gëmul woon de du jullit fi ahdi rasulillahi ca jamono yonent bi alayhi salaatu salaam fekk yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi mu ñëw sama yaay dëgmal jóge fa mu jóge daal di ñëw fekk si ma fii ci Medinatul Munawwara fekk yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi ba mu ñëwee nag fastaftaytu ma laaj xalaat laaj mu ubbee ma kan rasulallahi ah yonent bi alayhi salatu wassalam yàlla li qultu ma ne ko qadimat alayya ah dégmal na ci man de ummi sama nday yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya moom nag dafa xemmeem lan mooy xemmeem imam an-Nawawi ne wa qawluha raghibatun ay taami'atun fi ma indi tas'aluni shay'a mu ne loolu mooy dafa xemmem ay raaxiba wax jooju nga dégg mooy taamia dafa nekk koo xam ne ah dafa xemmem bëgg fii ma indi li na fi man ci ay xéewal tasalu nii mu ma ciy laaj shay an dara ngir ma dimbali ko dara wala ma am lu ma ko jox ko jox ko dara waaw yaayam ji nag mu ne qiila ne nañ kaanat ummuha ummaha min an-nasab am nañu ne non ndayam bi mooy ndayam bi nga xam ne moo ko jural boppam waaw ñooy nday bi nga xam ne ci askan yéen bokk moo jur amul kenn ko dox sa digganteeg moom mu ne waqiila waaye nee nañu nag min ar-radaa ko jur dewum sayyidatu asma radiyallahu anha waaye mooy yaayam bi nga xam ne mooy yaayu nàmpal ndax ki nàmpal kooku sa yaay la tamit waaw boo mooy mère bi nga xam ne dalaa nàmpal kooku sa yaay la am ñu ne loolu la ci nàmp mu ne waaye was sahihu lii wér ci mbir yi mooy al awwal mooy wax ju njëkk ji mooy ne kii mooy yaayam ji ko juru moom la voilà kon nag mu ne kon wa i mu ne dama ne yonent bay sa sama yaay kat qadimat alayya dégmal na ci man ummi sama nday wa hiyata moom raghida dafa xemmem kon ma jokk ko defal ko ay xiiwal afa afa asilu ummi yonent bay sa ndax ma jokk sama ndey mooy est ma defal ko li mu bëgg xam na ne loolu mu koy jox jokk lay doon ci moom xaala nee na mu ne ma moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam naam a kay sili ummaki ne ko jokkal sa ndey mu ne hadis bii de muttafaqun alayhi al imam al buxaari ak al imam muslim abul husayn rahmatullah alayhi ma daal dinañ koy solo al imam al buxaari yu est ce que ñoom kese ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ daal imam ahmad ak seen benn mbokku taalibi boo xam ne ñoom ñetti ñëpp imam ahmad seen sëriñ la mu yàll imam abu daawuda ñoom ñoo ko bokk solo al imam ahmad no imam buxaari rahimahullahu taala andi ko ci ñeenti bërëb ah, mo andi na ko bokk na ci muy kitaabul hibati wa fadliha wa tahridi alayha téere bi wax ci maye ak ngëneelu maye ak di soññi ci kaw mu ne baabul hadiyati lil mushrikiin buntub mooy maye jullit ay waamee xéewalam warula yem rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokku diine déedéet voilà <laughs> voilà ces largesses les largesses du musulman ne se cantonnent pas à co-religionnaires non waaw moom daa war a jalgati li dem ci mbir même ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ndax day xam ne ñi mbindee fi yàlla lañ te boroom bi nag moo ne woon moo leen bind fa minkum am na ci yéen ñoo xam ne kaafirum demul yàlla am koo xam ne mu'min mu'minun wa minkum kaafir woon nag loolu borom bi moo ko def ñi gëmu ñii gëmuñu léegi ñooñu nag ku nekk dina xam nan lay doxlanteeg yow du ne ah gëmoo kon nag déedéet ndax loolu day roy boroom bi foofu nga xam ne même ñu ko gëmul du teemu leen di doo doo sottil ay waamee xéewalam moom borom bi tabaraka wa taala ci buntu boobu la ko indi baabu hadiyati lil mushrikiin mu ne haddasanaa Ubayd ibn Ubayd Ubayd ibn Ismaa'iil mu ne ki ñu nekk mooy Ubayd ibn Ismaa'iil al-Qurashi ah, al-Habbaari Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Abu Usaama mu ne ki ñu nekk mooy Abu Usaama di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Hishaam moo ko jëlee ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhum Abul Mundhir al-Asadi al-Madani rahimahullahu ta'ala an abiihi mu jëlee ko ci baayam mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam surtout Sayyidina Zubayr no doomi Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anha an Asmaa mu jëlee ko ci yaayam ndax Asmaa mooy yaayu Urwa voilà Urwa ibn Zubayr sayyidatu asma soxnaay sayyidna Zubayr la woon moo jur asma mi moo jur euh, Urwa te waxoon naa la Urwa euh, yaayu Urwa moo mujjee gaañu sayyidatu Aisha mooy asma bii moo mujjee gaañu sayyidatu Aisha lu bari sax sayyidatu Aisha gaañu na lu bari moom muy door a gaañu sayyidatu asma dafa guddoon fan waaw <laughs> moo ko magoon ah mooy euh, borom zaatu nifaaqayni ah xam ne ni mu sonne woon ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Abu Siddiq waaw moom moomu moo dafa guddoon fan moo jur nag Urwa Urwa hadis bi ci moom la ko jële waaw même bu dee am na yeneen càllale yoo xam ne yeneen ñu nettalee hadis bi yoo xam ne dafa jaar ci sayyidatu Aisha mu mu mu lu jële ci euh, sayyidna kii nu tudd euh, euh, hein asma am yoo xamante ne Hisham ci Fatimatu ibnul Munzir di soxnaam ci la ko jële mu jële ko ci ndayam yooyu yëpp nag dafa am waaw yooyu yëpp dafa am waaw kon nag euh, euh, mu ngi noonule mooy Sayyid euh, lii mooy pour leeral que ne mooy sayyidina Urwa ci yaayam la ko jële euh, euh, euh, Asma mu ne ko naan Asma mu jële ko ci Asma bint Abi di doomi moo tax ci yenn riwaaya dana haddathani haddathatni Asma mu ne axbaratni Asma boobu axbaratni xabaare na ma Asma di Asma waxoon naan nag arab yi ñoom <coughs> amuñu li nga xam ne mooy ñun li ñu naan yaay <laughs> waaw xam nga wolof waxoon nañ la ko yàgg na boo woowee sa yaay jaar ci turam te waxoo waxoo sama yaay wala sax nga wax loolu mais jaar ci turam moom lool ci boppam moom dañuy jàpp ni ci ak ñàkk te ngi tëgg yi loolu moom ak xuququl waalidayn la ci la bokk ñaawi jëme ci say waajur day way waaye dégg nga ma naan Mariam Mariam léegi dégg yi jàpp ni kii ak ñàkkut taali bi waaw loolu affaire urfu la. waxoon naa affaire aada la voilà <laughs> moo tax yooyu daa jar a bàyyi xel ñoom nag amuñoon loolu moo tax haddathan akhbarat nii asma waaw asma di boo ma nettali te yaayam lay wax waaw loolu nag mooy ñoom manoo ñëw ne ah kon yéen ñii nii yéen a gisu ngeen buntu bi ñu ne yéen yéen du ngeen rafetal jëmee dañ naan lii mooy rafetal ci ñoom ñoom lii du dara loolu la waaw mook tubaab bee yem waaw tubaab bi voilà yaayam it noonu la koy woowee voilà bu tuddee Elisabeth moom mu ne kon asma kon <laughs> an asma bint abi bakr radiyallahu anhuma anna qalat qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah fastaftaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qultu wa hiya raghiba afa asilu ummi qala na'am sili ummik kanta ummaki kantaal imaamu muslim moom mu gondi kitaabu zaka baabu fadli nafaqati wa sadaqati moom kitaab def zakat waaye buntu yi ko def kon mu ne al imaamu muslim foofu la ko indi mu ne ñaari da koo taqale waaw na wa haddathana bi mu njëkkandi bi mu njëkkandi bii moo gën non nañ jël bi nañu di ñaar yëpp comme ça ñu gis mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Wasiti al-asl al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdullah ibn Idris mu nekk ñu nettali ma Abdallah ibn Idris da Abdallah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Muhammad al-Kuufiyu az-Zaafiriyu al-Kuufi rahimahullahu an Hishaam ibn Urwa moo ko jëlee ci Hishaam ibn Urwa gis nañ ko sànq an radiyallahu anhumaa an abiihi mu jëlee ko kon ci baayam jëlee ko ci baayam ibn Urwa an Asmaa mu jëlee ko ci yaayam <coughs> gis nga kii riwaayatul euh, famille la waaw <laughs> riwaayatul famille la voilà mooy Hishaam ko ci papaam papaam ko ci yaayam waaw muy Asmaa di maamu Hishaam bële di doo di ndayu Urwa anna Anas ma anna qaala ya rasulallah sallallahu alayhi ummi qadimat alayya wa hiya aw raahiba afa asiluha qaala naam waaw <coughs> loolu la ko ëndee fii léegi mooy raaxiba dafa nekk koo xamante ne nii dafa euh, xemmeem li nekk ci man raaxiba nag am ñoo xam ne mooy di day tiit di ragal ah mbaa lii mu ñëw tamit di ma laaj est ce que dinaa ko defalam waaw am nañu ko tekkee noonu am na yeneen tekki yoo xam ne côté boobu taxuñoo jóg al imaamu muslim rahimahullahu taala mu tekki mu ne wa haddathana hadis bi ba léegi nettali nañ ko abu kurayb muhammad ibn al ala sëriñu waa kutubu sitta muhammad ibn al ala ibn kurayb al hamadani al kufi rahimahullahu taala qala haddathana abu usama mu nekk ñu nettali mooy abu usama hammad ibn usama ibn zayd al qurashi al kufi rahimahullahu taala an hisham moo ko jëlee ci Hishaam an abiihi mu ibn Urwa mu jëlee ko an abiihi di baayam di Urwa an Asmaa binti Abii Bakr ibn Abii Bakr radiyallaahu anhu annahaa qaalat qadimat alayya ummii wa hiya mushrikatun fii ahdi fii ahdi Quraysh idh aahada idh aahadahum fastaftaytu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam faqultu yaa rasuulallaah qadimat sallallaahu alayhi wa sallam alayya ummii wa hiya raaghibatan afaasilu ummii qaala na'am silii ummak kon nii la ko ëndee mooy fii da ne sama dafa ñëw fekk yéeféer la dëgmal ci man ci jamonoy Quraysh jamono id ba nga xam ne ahadahum ca la yonent bay saasam amoon ak ñoom hudnatul Hudaybiya voilà accord yoo yële nga xam ne moo doon accord di jàmm yi amoon ci juróom benneelu at mi ca sulhul Hudaybiya loolu la jamono jooju nga xam ne accord de paix dafa am léegi nag jullit ñeek waa Quraysh ñoom nekk ci état de euh, paix nga xam ne ci jàmmoo lañ signé le accord yoo yële yàgg nañ ko fi tudd foo jamono jooju nag nga xam ne léegi nit ñi mën nañuy jóge Quraysh di ñëw Médina sans titre ñii di jóge Médina di dem Quraysh sans titre voilà loolu nag ci jamono jooju nag ci la ndayam nag profité nag ñëw seet ci doomam ji di sayyidatu Asma ngir daal di koy eh, eh, laaj ay xéewal sàkku ci moom li nga xamante ne mooy mu defal ko ay teraanga léegi eh, yaayam ji nag gis nañ ne kon nekkuloon jullit waaw parce que dane wa hiya mushrika léegi nag est ce que daa génn àddina ci euh, euh, kii euh, lii génn àddina ci ñàkk gëm loolu lu ëpp loolu la ñu wax waaw li ëpp dañu ne noonu la génn àddina mooy nekkuloon jullit am na nag ñoo xam ne dañoo ne dañ koo boole ci saxaaba yi waaye loolu leerut voilà loolu leerut léegi na la tuddoon am nañu ne Euh, moom Qayla la tuddoon voilà Qayla loolu ñëw na ci ay yoo xam ne dañ ne noonu am ñu ne non Qutayla la tuddoon waaw te al imaam al Haakim an-Naysaburi <coughs> na ko noon Abu Dawud at-Tayaalisi rahimahullah solo nañ ko ci hadis boo xamante ne Abdallah ibn Zubayr euh, muy muy muy muy kii muy magi Urwa foofu dane qadimat qutaylatu voilà bintu abdil uzza ibn sa'd ibn bani malik ibn hisl ala ibnatiha asmaa bintu abi bakrin fil hudna radiyallahu anhu wa kana abu bakrin tallaqaha fil jahiliya bi hadaya voilà foofu magu urwa bi sayyidina abdallah ibn zubayr foofu dane qadimat dëgmal na qutaylatu qutayla kon Qutayla la tuddoon binti Abdul Uzza di doomi Abdul Uzza kuñ naan Abdul Uzza Abdul Uzza di doomi kuñ naan Sa'd te bokkoon ci bani Malik ibn Hisla mu ñëw ci dooma ci doomam ji Asmaa ah di sayyidatu Asmaa mi nga xam ne mooy yaayu Abdallah mi wax di yaayu Urwa tamit mi ñu nettali mi nga xam ne hadith fi ñu ci yor fii ci Sahihayni ci moom la jaar ah mu ne te moom mii nag. kañ la ñëwoon fil hudna moom la doon wax hudnatul Hudaybiyya mooy les trêves accord de paix jamono yi nga xam ne ci la doon nekk en cours eh, jàmmoo gamoon diggante yonent bi alayhi salaatu wa waa Quraysh ci juróom benneelu at mi ginnaaw gàddaayam bi alayhi salaatu wa mu ne wa kaana Abu Bakr Qutayla mii nag yaayu Asmaa bii nii Seydina Abu Bakr tallaqaha fil jaahiliya Seydina Abu Bakr da ko fase woon laata lislaam di ñëw la ko la la ko waccoon voilà mooy laata lislaam di ñëw moom Sayyidatu euh, soxna si moom tàqaloo woon ak moom voilà li muy ñëw dafa daaloon ay cadeau waaye loolu mooy cadeau yi booy dem fenn yu baale dara waaye da doon yaakaar ngir am nag lu gën a ca doom ja loolu la léegi nag mu ngi noonu le kon am nañu ne loolu la eh, te lii mooy leeral li imaamu Nawawi rahimahullahu taala doon wax naan la am nañu ne kaanat ummuha min an-nasab wa la min ar-radaa wa saxiixul awwal mu ne am na ñu ne yaayam ji ko jur la li ko sukk jur moom la am ñu ne non mooy yaayam li nga xam ne moo ko nàmpal mu ne waaye bu njëkk bi moo gën a dëgër parce que hadis bi parce que <laughs> sët bi ci boppam di ci gën a mag ci doomi asmaa yi radiyallahu anhu sayyidina Abdallah ibn Zubayr moo ne yaay sama yaay man yaayam dafa ñëw tuddoon ko tay la <laughs> voilà te sayyidina Abu Bakar moo ko fase woon kon kay loolu kay est-ce dañ naan kon mooy yaayam ji ko nàmpal mukk waaw moo tax képp koo dégg mu ne la ummuha min ar-radaa loolu wahmu la voilà loolu mooy def def la la mu ngi noonu li am na nag euh, ku mel na Zubayr na bakaar moom dane ndaw si Qayla lu tuddoon voilà waaw moom dane Qayla lu tuddoon waaye loolu am na ñu ne ah ku être kon muy Qayla ñu xame ko la tamit euh, waaye mu ngi noonu daal wallahu taala euh, a'lam hmm? léegi kon dafa ñëw ci sayyidatu asma radiyallahu taala anha li muy nekk wahiya mushrika loolu mooy eh, moo tax bunt bi ñu la def eh, ci sahih imaamu muslim kene hadith eh, bi fii bokk na ci liñ ciy jànge ginnaaw biñ gisee taxrij bi yooyu walillahi alhamdu wal minna ak kan moo doon ndaw si nii yaayu sayyidatu asma bint siddiq radiyallahu anhuma mooy bi mu ñëwee dana qadimat alayya loolu dañ ciy gis ne kon mooy jullit bi ab yéeféer ñëw di la seet lool nekkul lu grave voilà nekkul ne ah non man yéeféer du ma seet si ah, c'est un chrétien quoi ah, non c'est une chrétienne non non non man bon non c'est un juif non c'est un animiste non non non man du ma seet si déedéet affaire loolu mooy man na laa seet si voilà ndax bi boo seetloo xadis bii am na ci riwaay yoo xam ne da ne xadis euh, euh, bii bi nga xam ne moom la. sayyidatu Asma radiyallahu ta'ala anha waxee ni ana fa anzala Allahu ibnu Uyayna al imaam ibnu Uyayna imaam al Buxaari wax nañ leen fi bari ci kitaabul adab baabu silatil waalidil mujrim waaw foofu jokku uh, waajur wi nga xam ne day bokkaale yàlla foofu imaam ibnu Uyayna mi nga xam ne uh, ci càllale bi mu ndax uh, imaamul Buxaari ci sëriñam bi gën a mag bi dëkk Quraysh la ko jële mul al mul al al Humaydi Abdullah ibnu Zubayr Euh, al-Humaydi rahimahullahu ta'ala nga xam ne moom la njëkk indi séri moom la njëkk indi xadiisam ci saxiix bi waaw ci innamal a'maalu binniyaat moom mii la njëkk indi waaw loolu nag imaamul imaam imaam imaam al-Buxaari dafa dafa rëy ay mbir te te te takkook waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar allahu akbar nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane ah qaddimu qurayshan dee leen jiital leen quraysh te bu leen leen jiitu imaamul buxaari rahimahullahu taala bi muy ubbi bi muy defar téereem bi saxiix imaamul buxaari mu xool ci waa Makka waa quraysh sëriñam ba nga xam ne moo fa gën a màgg parce que al-Humaydi nii mooy ci ginoon mag màgg ci ñi nga xamante ne nii ñoo doon ànd ak imaam euh, Ibnu Uyayna di Sufyaan waaw moo ci ginoon a mooy ki nga xamante ne moo doon seen teg waaw moom mooy seen teg moo ci ginoon a màgg waaw moo baax na boo boo déggoon ñu naan Saahibu Ibnu Uyayna moom mii lañ ci jublu waaw moo tax al imaam Abu Haatim ar-Raazi mu ne asbatu nnaasi fi Ibnu Uyayna al-Humaydi wa huwa ra'iisu ashaabi Ibnu Uyayna wa huwa thiqatun imaam waaw al imaam Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu taala mu ne asbatu naasi ki ñi gën a dëgër ci Ibnu Uyayna di Sufyaan ibnu Uyayna radiyallahu rahimahullah nekkoon borom xam-xamu Médine Makka comme ni imaamu Maalik xaritam bi ne woon borom xam-xamu waa Médina ki gën a dëgër ci moom gin cee sax ci ñi taalibeem yépp mooy kan mooy al mooy mooy mooy Abdallah ibn Zubayr mi waaw wa huwa moom ra'iisu mooy. président wu ashab Ibn Uyayna taalibe Ibn Uyayna yëpp moo ci moo mooy seen kilifa waaw wa imam ku loon imam la waaw Allahu akbar te moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne imaamu Shafi'i ci boppam ci moom lañ jëlee fiqh imam imam al al-Humaydi nii ci li al borom kii a'lamu borom ah, az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mu ne moom mii ma'hudun min al-fuqaha alladhina tafaqqahu bi-Shafi'i rahimahullah imam al-Humaydi dañ koo jàpp bokk na ci borom xam-xam yu mag yi nga xamante ne borom fiqh yu rëy yu rëy yi nga xamante ne ni ci imaamu Shafi'i lañ jànge moo leen defar waaw wala imaamu Shafi'i imam eh, eh, Sufyan ibn Uyayna waaw c'est imam al kii ne waaw <laughs> ah moo la imam ishaq ibn rahowi doon na wax naan al a'immatu fi zamanina ash-shafi'i wal humaydi wa abu ubayd waaw mooy àndandoo imam ahmad boobu mu ne ñun daal seet naa ba seetu daal gis nga al a'immatu fi zamanina gis nga imam yi ci suñu jamono ji nga xam ne moom laay wax imaam yi nga xam ne ñoo fi nekk di imaam yoo xam ne kenn nattalewu leen muy ash-Shafi'i Allah Muhammad ibn Idris borom ngir mi waaw wal Humaydi ak taalibe boobu di moom lañuy wax nii Abdallah ibn Zubayr al-Humaydi wa Abu Ubayd Abu Ubayd waaw oh moo tax it imaamu da ko doon doon na ko tagg <laughs> waaw ci ak mën a ak mën a jàppam waaw al-Humaydi boobu nag nga xamante ne nee na man dix-neuf wala lu toll noonu lu mel noonu laa nekk ak ki nga xam ne mooy laa toog ak ak ki nga xam ne mooy sama sëriñ boobu di Ibn Uyayna Sufyan allah waaw moo tax ñi nga xam ne ñoo jàpp ne moom jàng da dem tàmbali ci ci ci bi bi bi bi ko jullee tisbaar ba pare nga tàmbale balaa tàkkusaan nga génn nekk <laughs> ab ab ab ab ab ab ab ab xaafis sa waay wala koo xamante ne nii ab moor nga ah nekk moor wala kàng wala puure balaa tàkkusaan a jot yow da ngay caaxaan xam nga ne doo xam dara waaw da ngay waru rek ndax jàpp nga ne jaar nga fee di bëbboo sa cursus si jaar naa ci Serigne Ndiou ñi ay 19 ans ñoom imaamu kii euh, euh, kii euh, Saabit ah. ibn Aslam al-Bunani ay ay vingtaine d'années la ànd ak Seydina Anas ibn Malik waaw ñoom uh, Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaki borom al-Mudawwana ah borom al-Mudawwana nga xam ne ay année année ay vingtaine d'années la ànd ak imaamu Malik rahimahullahu taala waaw ñun nag nga foog ne yow da ngay kii rek dugg ci daara ji. di euh, nga jullee ta tisbaar balaa tàkkusaan nga génn révolution de palais di kaas di kaas ba pare jàpp na yaw am nga dara quoi amoo dara <laughs> léegi nag imaamul Buxaari rahimahullah mu gis ci tànn comme que yonent bi saa saam loolu la wax jiital leen Quraysh te bu leen leen jiitu mu daal di xool nag ci sëriñam yooyu ki ci gën a màgg muy Abdallah ibn Zubayr te ko joowoon ci waa Quraysh ibn Isa ibn Ubayd ibn Usama ibn Abdillah Humayd ibn Zuhayr eh, al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi Abu Bakr al-Makki mu jëlee ci moom moo nekk nii nag waaw <laughs> moom la ne haddathana eh, al-Humaydi voilà qaala haddathana Sufyan kon muy ibn Uyayna waaw qaala haddathana Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa ah qaala mu ne akhbarani abi mu ne sama baay di Urwa moo ma ne qaala mu ne akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakr sayyidina Urwa ne akhbaratni xabaarina Asma'u di Asma bintu Abi Bakr di yaayam radiyallahu anhuma anna qaala atat ummi eh, raghiba fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'altu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam asiluha qaala na'am qaala ibn Uyayna fa anzala Allahu ta'ala fiha laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin voilà aaya boobu noonu eh, ci moom mii am nañu ne ci moom mii la wàcc te loolu lu dëgër la voilà mooy ci suuratul mumtaxina ah ci aayatu suuratul mumtaxina